بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ñi ngi woon ba tey ci tafsiru nga xam ne moom la ñu nekkoon ci suñu jotaay yi weesu mooy fi borom subhaanahu wa taala di waxe wala a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim walladiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum sadaqallaahu al-'aziim walladina mooy gaay yi nga xam ne ñoom day gaay yu baax yooyu jokk ci seen borom subhaanahu wa mooy ñi nga xamante ne fii so alladina mooy gaay yi nga xamante ne fii salaatihim ci fii fii e, e, fii amwaalihim nekk na ci seen alal xaqun aq xaqun cër boo xamante ne ma'lumun bu ñu xam la li saa ili ñeer aji laaj ji wal mahrum ak kañu Ah, gisoon nañ ñi ngi woon ci njàngat yi ba tey ci suñ jotaay eh, yi weesu gisoon nañu eh, yu alal ak gëdd bi nga xamante ne moom la am maanaam ba nga xamante ne ci lislaam lu bari bari day wër-wërloo ci alal maanaam ba nga xamante ne kon mu nekk loo xamante ne nit ki daf ciy dimbalikoo ngir mën a yéeg di jege boroomam subhaanahu wa taala ci maanaa yooyu ba tey ci lañu ne eh, ci ay anam yu wuute ci ay fànn yu wuute Euh, gisoon nañ ci yenn fànn yi mooy borom subhaanahu wa ta'ala tur yu bari yu ko jox te euh, comme niñ koy waxe ci arab kasratul musamma tadullu ala sharafil euh, kasratul asma tadullu ala sharafil musamma maanaam teranga maanaam bariwaayu ay tur day tegtale teranga yi lañu tudd d'ailleurs sax ñun wolof yi ñaare buñu ne diw am teranga Eh, wala damaa yor samay teranga ñaare alal la xel yi yu bari lu ëpp ci nit ñi xel yi seen xel ci arab alal lay dem wala diw tekki na maanaam lu ëpp ci xelu doomu aadama yi ci alal lay dem eh, nekkul nag ne lu du dëgg mais du loolu kese eh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy ne gisoon nañ ko tamit mooy alal gi nit ki am gi mu koy am dafa war a dagan te li nga xamante ne mooy jëpp li am solo jëpp am solo li nga xamante ne moom la ñuy wax ci lislaam bi ci wax ci teraangay alal ak doole yi nga xamante ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala ak gëdd bi nga xamante ne moom la amee loolu mi ngi am solo su fekkente ne alal gi dagan na waaye su fekkente ne alal gi daf xaraam day nekk rek musiba ci ki nga xamante ne moom mooy ki ko yore mu nekk loo xamante ne tooke lay doon ci moom ak ay njabootam. Euh, beneen bi nga xamante ne gisoon nañ ko euh, tamit ci wàllu njariñ googu maanaam ak am solo bi ko gi am solo mooy fi ko borom subhaanahu wa ta'aala teg ñaare maanaam euh, ci yi muy yi muy wax bi yi muy ci yooyu euh, gisoon nañu tamit ne alal bi nga xamante ne moom moo tax maanaam fàgguwunu alal ci jaamu yàlla yu mag yi la bokk waaye fi muy nekkee jaamu yàlla du euh, jëmmi rek maanaam liggéey wala wuti alal wala def business wala et cetera du loolu ci jëmmi boppam mooy jaamu yàlla ndax loolu yéefir bi da koy def jullit bi da koy def kon loolu du jaamu yàlla en maanaam moom ci jëmmi boppam du jaamu yàlla waaye fi muy nekkee jaamu yàlla mooy su fekkente ne dañ koy def te yéene yi seen la maanaam borom bi subhaanahu wa tax ak la xam xamante ne moom koy doyee boo ko xoolee yëpp si yéene da nga koo teewal maanaam li ñu naan mi niyya mooy da ngaa teewal si yéene par exemple booy xëy di liggéey wala booy def benn njaay jënd ngay wut ay marchandise wala ngay defar sa ay matériel maanaam wala ngay dem ci sa eh, maanaam nga nekk artisan boo xam te ne da am benn savoir faire maanaam dafa am xam-xam boo xam te ne moom nga yora di ci mën a jariñe et soo ci jariñee nit ñi maanaam lool noonu savoir faire boobu maanaam xam-xam boobu ngay jaay et cetera moo xam Euh, da ngay euh, liggéey liggéey boo xam ne loxo la wala boo xam-xam la ci boppam boo xam ne moom nga yor di ko jàngale et que euh, ñu la ciy fay ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp soo koy def dafa war a fekk ne yéene bi nga ci am yéene bi sellul bu yéene bi sellul am sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala loolu mënta nekk jaamu yàlla naam doo ci am bàkkaar mais day nekk rek comme n'importe qui bu def lu ne maanaam loo xam te ne dagan na mu mel ni lekk ceebu jën lekk ceebu jën xam nga ne mbayeen yëpp xam nañ ni baax na mais duñ ci am tiyaaba duñ ci am bàkkaar maanaam loolu moom mooy loo xamante ne euh, loolu jais la am loo xam ne dafa dagan kese voilà moom dañ koy wax ci euh, usul yu ne ak fuqaha yi rahmatullah dañ koy wax bu baax mooy loo xam ne baax na wala ñu ne euh, li xalaal am dagan na wala jaiz maanaam mooy mën naa ne jàppandi na loolu lu muy ne kon Euh, loolu jullit bi da koy def yéefir bi da koy def loolu moom moo tax yéene bokk na ci am solo gi mu am solo mooy day jël li nga xam ne moom mooy aadaat yi ak li ñuy tuddee mu soppi ko def ko ay mooy day jël aadaat yi li nga xamante ne ñun maanaam jullit moo ko jagoo maanaam boo demoon tey ci yéefir di nga fekk ñu koy def comme takk soxna comme jaay ak jënd comme liggéey comme lekk ak naan Hmm? comme sol yëre comme et cetera yooyu ay aadaat lañ comme nelaw yooyu ay aadaat lañ euh, yi nga xamante ne nag dafa aju sa relation ak nit ñi ci buntu boobu lañ leen tuddee muamalaat mooy yi nga xam ne dañuy jëflante ak nit ñi ci buntu boobu léegi yooyu nag euh, yooyu bu fekkente ne li ci am solo sharia lim la ciy laaj mooy bul ci dugal loo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala da koy tere bul ci jëfandikoo loo xam ne borom subhanahu wa ta'ala da koy tere mais su fekkente ne loolu mucc na ci léegi nag mbir mi dagan na la loolu dagan na mais ça veut pas dire que soo ko laalee wala nga jonjoo ak moom wala nga jëfandikoo ko dangay am tiyaaba déedéet voilà par exemple tey naan ndox dagan na ça veut pas dire que boo naanee ndox da ngay am tiyaaba euh, donc mbir mi day aju ci yéeme yi voilà moo tax li Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waxoon mu naan ahtasibu qiya uh, uh, nawmati kama ahtasibu qiyaami damay sama sama nelaw yi dama ci jaamu yàlla man maanaam maa ngi tëdd di nelaw nelaw boobu ci boppam dama koy jaamoo yàlla comme ni nga xamante ne bu ma taxawee di jaamu di julli ci kanam borom subhanahu wa dama koy jaamoo yàlla maanaam mooy su may nelaw. damay nelaw nelawin woo xamante ne damay jàpp ne nelaw yii ma nar a nelaw nii dama ko jaamu yàlla lu tax mu nekk jaamu yàlla mooy ngir waajal sama bopp ngir mën a nekk en forme maanaam mën a am cawarte ji war ak ak euh, dal bi war ak dal ji war ma taxawee ci sama kanam borom subhanahu wa maanaam parce que sama nelaw yi su ma nelawul après doot mu mën a nekk bu baax maanaam du du voilà damay am ay jafe-jafe ci mën a dajale lii lépp ngir bu ma mën a maam nekk ci condition ci charte yi nga xam ne moom moo war a euh, dajoo daje ngir bu may taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala mën a tax te ci moom carrément et que sama xol maanaam ma ma ma ko ci ci jaamu yàlla bi et que mën a am cawarte gi loolu su ma nelawul bu baax du ma ko man kon nelaw yi jaamu yàlla boobu lay doon maanaam moo tax lekk gi naan bi tamit day mën a nekk jaamu yàlla ci buntu boobu et kon ut alal gi tamit ci bunt boobu ci la ñuy gisee ni jaamu yàlla la loolu moom moo tax euh, kasbu muy kasbul xalaal wala bu moom la ñuy faral di wax moom lañuy faral di jëfandikoo euh, loolu maanaam euh, ci bu fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom baat boobu lañuy faral di jëfandikoo mooy kasbu mooy fàggu fàggu boobu mooy dem maanaam wut dara loo dundee mais ñoom biñ ci wax mooy bu bu dagante mais bu xaraam bi moom taxul ñuy wax euh, loolu nag borom euh, euh, fuqaha yi rahmatullah bi ñu gisee wala borom xam yi de manière générale rahmatullah wara wa radiyallahu bi ñu gisee njariñ bu mag gi nga xam ne moom la alal mën a am non seulement ci diine gi mais aussi ci nit ci njir mu mën a am xel mu dal mën a taxaw mën a jaamu borom subhaanahu wa taala ni nga xamante ne loolu la. jaadoo ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko fi indi ngir mu jaamu ko comme ni mu ko waxee wa maa xalaqtul jinna illaa liya'buduun ak wa maa umiru illaa liya'budullaah muxlisiina lahu diin ak qul nam qul innamaa umirtu an a'buda allaah muxlisan lahu diini maanaam yooyu yëpp mooy liñ la ma digal en tant que doomu aadama lenn kese lañ ma digal mooy ma jaamu borom bi subhaanahu wa ta'aala sama dundin yëpp ma jox ko bor bi yàlla subhaanahu wa ta'aala maanaam ma jox ko lépp comme moom moo tax ñu bind ma te loolu moom fi indi te moo fi baax amul leneen lu ma fi indi lu ma fi baax amul en tant que doomu aadama lii rek a tax ma ne fi lii rek a tax ma sax saa yu loolu amatul amatul raison bu tax mu war fee ne amul comme que mbir mi la demee kon mooy ne sama adduna bi yëpp daa war a wërwërloo ci jaamu yàlla sama dundin yëpp daa war a wërwërloo ci jaamu yàlla waaye loolu dama koy defee ni mu neexee borom subhaanahu wa ta'ala mais du ma ko defee man ni mu ma neexee wala ni ma ko gisee ni ma ko jàppee. maanaam mbir mi mënta demee noonu parce que ak lu mënti xew yàlla mooy yàlla te ñun mënuñu dellu mënuñu nekk leneen lu dul ay jàmm te mbir mi mënta wëlbatikoo neneen ba nga xamante ne yàlla moom moom moo war a topp ñun luñ bëgg déedéet ni mbir mi mën a demee mooy ñun ñooy topp ni yàlla bëgg te loolu mooy dëgg-dëgg sensu maanaam maanaawu ne ñun ay jaam lañ et que moom mooy borom subhanahu wa amu te lu ñu koy réclamer c'est-à-dire que amuñu lu ñu toog naan ko ko euh, bon yàlla léegi bon ñun lii la mais léegi yow yaa war a def nangam wala nangam wala nangam déedéet ñun loolu mënuñu koo am parce que ay jaam lan jaam mënul am loolu jaam du du du du kaas du du du du du toog ne léegi c'est bom sonn naa du laaj salaire amul yëpp amul ci jaam yëpp amul ci jaam voilà tey ni nga mën a taxawee ne sama alal gii borom subhanahu wa ta'ala moo ko teg sama loxo maanaam nga ne man maa moom. kon lu ma neex laa ci def noonu nga war a jàppee ni tamit kon yow bi nga nee sa alal yaa ko moom te lu la neex nga ci def noonu nga war a jàppee ni borom bi subhaanahu wa moo la moom kon lu la neex lay ngay nga war a def maanaam loolu mooy li yanu maanaam moo tax alal ji borom subhaanahu wa ta'ala jël teg ko ci suñu ay loxo moo tax loolu alalu yàlla la loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy suubu ci yoonu yàlla te di ko ci borom subhaanahu wa ta'aala ñooñu gis ne mbir mi alalu yàlla la comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala laa waxe wa aatuhum min maalillahi alladhi ataakum jox ci alalu yàlla bi nga xam ne leen jox mooy ñi nga xamante ne seen ay jaam wala bokk ñi nga xam ne dañoo néew doole e jox leen leen ci alal bi nga xam ne mooy alalu yàlla bi nga xam ne moom la leen yàlla jox moom la leen yàlla jox voilà comme ni nga xam ne bi mu naan ja'alakum mustaxlafiina fii moom moo def ne alal bi moo ko def bu nekk loo xam ne mustaxlafiina fii yéen da ngeen koy awonte nekkul loo xamante ne euh, da nga koy téye et mu jeex déedéet vision bi baax ci alal bi nga xamante ne moom mooy tax ba nit ki mën a sóobu ci yoonu yàlla dëgg-dëgg alal gi jariñ ko moom mooy comme ni nga xam ne noonu la ko alxuraan maanaam ne da dafay awonte rek voilà maanaam day day day awonte et que euh, tey euh, écharpe bi même bu fekkente ne man jàpp naa ne sama alal la maa moom xaqiqatan loolu dañu wut noonu alalu yàlla la dalil bi gën a mag ci loolu wala bi gën a feeñ ci loolu mooy laataa man ma koy moom keneen moomoon na ko maanaam ki ko jaay wala ki ma ko na ko eh, ki nga xamante ne moom moo ma ko jox kooku tamit laataa moom mu koy moom dañ ko koo joxoon moom maanaam dañ ko koo jaay donc ce qui veut dire ni kon alal ji ci loxo keneen la nekkoon kon kooku ndekete moom ko ndax loo moom du tàqali ak yow maanaam mënatu la nekk ne maa ko moom et que euh, léegi perte naa ko comme mi ngi ne mel ni buur maanaam buur bi nga xam ne dafa am dafa moom am réew wala moom am dëkk euh, kooku bu bu perte guur ga perte na maanaam moomeel nga et cetera maanaam kon moom ñu ko ki ko moom mooy yàlla et beneen bi ci des dalil beneen bi wane ni mooy gis nga lii tey su ma ko jaayul keneen wala ma may ko ko wala leneen xew ci ba wala mën nañu doon ma ko wala yeneen ak yeneen eh, day dem ba jeex day day boroom borom subhanahu wa moo dogale noonu bi moom moom ci boppam wala mu réer wala mu mu wala wala am lu ko et cetera mu yàqu bu ci domaine boobu rek man moo mën ko donc en réalité kon man mosuma ko moom en fait dafa nekk rek loo xam ne borom subhanahu wa ta'ala da koo teg sama loxo. daf koo teggandi sama loxo ngir lan ngir ma jëfandikoo ko nim ko neexe moom borom subhaanahu wa ta'ala pas déedéet ni mu ma neexe man déedéet warul demee noonu loolu nag moom mooy aju ci mboolem mbir yi seet ko ci mboolem mbir yi xoolal li nga yor sa compte yi xoolal li nga xam ne moom nga sol xoolal li nga xamante ne moom ngay añee di ko reere di ko dékkee xoolal li nga xam ne moom mooy fi nga dëkkee xoolal li nga xam et cetera maanaam loolu yëpp amul lenn loo xam ne dëgg-dëgg yaa ko li nga moom daal mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon soxna Aysa ummu mu'minin radiyallahu bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa yorum euh, xar jël di di saraxe ba am lu des lu tuuti yéen soxna Aysa radiyallahu anha daal di ko ñun daal desewuñ lu dul lii maanaam mu ne ko déedéet euh, liñ ci am lépp maanaam ñun amuñu ci lu dul maanaam am nañ euh, lii rek lañ ci amul maanaam rek lañ ci ñàkk maanaam mooy ngir ne kom dañ ko joxe lépp ngir yàlla loolu moom fi mu Eh, mi ngi ci placement bu wóor maanaam mi ngi voilà ñu dugal ko par xam nañ maanaam placement mi ngi ci placement bu wóor et que alal jooju ñun loolu moom lañ moom waaye li nga xam ne moom la ñuy lekk ñoom dañ koy lekk mu jeex maanaam mu moomutuñ ko jeex na pare na eh, mentalité boobu maanaam gis-gis boobu la ñi nga xam ne ñuy sóobu ci yoonu yàlla ñoom gis-gis boobu la ñuy am ci alal maanaam loolu dafa bokk ci gis-gis bi ñuy am ci alal beneen bi ci des maanaam te dañuy gis ni alal gi xéewalu yàlla la ñu sant yàlla borom subhaanahu wa ta'ala te sant yàlla ci sa xol daa iman maanaam ngay gis xéewal yi la borom subhaanahu wa ta'ala defal loolu nga di ko yëg ci sa xol di ko màggal di di di sant borom subhaanahu wa ta'ala loolu mandarga yegg ci yàlla la loolu moom moo tax euh, comme ne wa maa bikum min ni'matin fa min Allah maanaam ñoom noonu lañ koy gis ne lépp loo xamante ne moom ngeen amee ci xéewal rek xam ne ni ci buur yàlla subhaanahu kon gis-gis yi ñuy gis ne lépp loo xamante ne am nañ ko ci xéewal ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala la jóge loolu moom mooy gis-gis bi nga xamante ne moom mooy gis-gis bu baax la euh, waxoon day détecter maanaam daf koy maanaam lu ñu naan da en évidence voilà euh, maanaam mooy day am mbir mu laqatu jikko ji laqatu yoo xamante ne dee ko gis moo tax foo déggee ne diw alal la ko soppi rek loolu dëgg loolu demewut noonu Euh, comme ni léeg-léeg euh, permis maanaam permis de conduire permis boo yor léegi nga commencé yoon oto di dawal ni muy wanee si jikko parce que dalay day wane si i jikko yu bare bare maanaam boo nekkee ci tëli bi voilà yàkkamti gi ngay yàkkamti day wane ne ndekete yow da ngaa yàkkamti euh, ñàkk jéggale li nga xam ne mooy gaaw a feeñ ci dawalkat bi maanaam di dawal waa ji kii mu naan du ma ko may de du ko may de maanaam loolu ngay dégg ci dawalkat yi ah voilà wala benn waay romb mu klaxon ne ko ba pare daal di koy sànni loxo bi ci ginnaaw léeg-léeg sax mu waxaale ci baat bu tegginuwul et cetera eh, yooyu yëpp day détecté ay jikko maanaam day wane ni kii jikkoom nii la mel c'est que nit ñu bari fi ñu juume mooy condition yi tax jikko jooju feeñ moo fi nekkutoon bu fi nekkee nag. jikko ji day feeñ loolu moom ñu bari foofu la ñu juumee jàpp ne ñoom dañoo meloon nii avant léegi nii lañ mel alors que déedéet nee nga mel c'est que alal bu mën a doon ak am-am situation bu mën a doon borom subhaanahu wa ta'aala daf ko fee mu bokk ci li nga ci war a jàngate mooy man sama jikko dëgg-dëgg nan la mel ndax dafa am ay euh, feebar ah? lu ñu askaamu na maanaam ay feebar mën nañ ko ay virus yoo xamante ne euh, ci biir xol nit lañ pare dañoo laqatu fa ñu ne euh, virus yooyu ñaare ñooy yi nga xamante ne xam nga virus bi nga xamante ne dafa nekk ci yaramu nit dafa am yoo xamante ne euh, dañuy teel a manifesté wu yenn microbe yi wala virus yi bactéries yi dañuy teel a dañuy teel a feeñ et que bu ñu feeñee rek dañuy Euh, kii nit ki dañ koy euh, dañ koy dañ koy euh, dañ dañ dañuy dañ dañ koy gaañ maanaam mu daal di commencer yëg ay métit ci yenn wàll ci yaramam bi mu dem faju ci mu xam ko loolu benn xeet la ci xeetu virus yi mais yooyu amaan na du ñuy gën a dangereux yi gën a dangereux mooy yi nga xamante ne dañuy tëgg ci biir di nelaw di nelaw mel na kuy nelaw doo ko gis mais da ngay jékki-jékki rek mu attaqué la benn forme boo xamante ne su la attaqué foofu moom c'est fini mënatoo doot maanaam amatuloo ci amatoo ci pexe c'est fini dee rek dee rek mais amatoo ci pexe noonu mu amee ci biti maanaam ci yaramu nit ki xolu nit maanaam xol pas cër bi mais xol bi nga xamante ne pas suuf bi mais xol bi nga xamante ne moom mooy lii tax ñu yenent bi naan sallallahu alayhi wasallam su baaxee jëmmi nit képp baax su bonee jëmmi nit képp bon maanaam xol boobu Euh, te mooy place bi nga xamante ne foofu la jikko yi di daje voilà mooy jàllar bi mooy jikko yi ci lay ñuy daje ak yëg-yëg yi maanaam sentiment yi humeur yi foofu la ñuy daje euh, xol boobu nag léeg-léeg day am ay feebar yu fay làqat dafa bokk ci yërmande borom subhaanahu wa taala mooy muy teg nit ci ay situation yu wuute léeg-léeg mu jox ko alal yu bari léeg-léeg mu nekk situation yoo xam ne xëy na amutoon léeg-léeg mu nekk situation yoo xamante ne eh, waa këram njabootam ñooy am ay doxalin yu rafet léeg-léeg ñu am ay doxalin yu ñaaw léeg-léeg mbedd mi ñi muy taseel ñooy am yenn doxalin yi et cetera et cetera eh, exemple oto bi doon joxe léegi ci la bokk mooy eh, ci am permis ni commencé dawal day gis ne ndekete ci man yaakaaroon naa ne ku ku dal laa ndekete daluma man yaakaaroon naa ne. Euh, ku mën a muñ laa ndekete sama ku muñ kat daa am fu mu man de yaakaaroon naa ne ku mën a jéggale laa ak di jëllale ndekete yoo demee wut noonu et cetera voilà léeg-léeg tamit nit euh, denc soxna euh, daal di commencé am ay jikko yu feeñ ci moom mu jàpp ne soxna si la ci que moom melutoon nii et soxna si ci boppam maanaam moo def ci moom jikko yu ñaaw yi léegi fekk loolu amul maanaam circonstance parce que tey fekkente ne nit ki amul soxna. Euh, lu ci ëpp ci nit ñi mooy célibataires yi ñaare seen xarit yeeg seen àndandoo yeeg xataa ba seen wayjur yi du ñu leen yàq yenn yàq yi maanaam ba pare du ñu am yenn doxalin yoo xamante ne war nañ ko mën a doxalee ci ñoom et cetera maanaam loolu du am parce que euh, euh, nekk guloo yow ci situation boo xamante ne nit sañ na laa taxaw yàpp yàpp la yenn yàpp yi maanaam di la wax yenn yi wala di la ko def et cetera. léegi nag nit ki su demee ba am soxna wala bokk muy ànd mu dem foo xamante ne kenn xamu ko fa te ñoo fa ne nekk ay tooñkat yu beew voilà fu boobaa nag ñooñu mën nañu am yenn jikko yu ñu doxale ak moom léegi doxalin woo wax wala tout simplement amoo njaboot da ngaa tranquille njaboot day tranquille amul amul maanaam lu fu ko neex dem bu ko neex def heure bu ko neex lay tëbbi heure ko neex et cetera euh, alalam lu ko neex la ciy def xattaa bu ñàkkee amul dara amul lu muy si fiiw du du du du nekk naan euh, peut-être que way euh, kër gi tey amuñu añ et cetera moom lool loolu nekku ci parce que de façon amul peut-être que sax bu ko neexee mu jàdd ci kër benn xaritam añe fa et cetera après bon mu ay soxla mais soo amee njaboot mbir mi dootu mën a demee ci noonu léegi nag comme mbir mi dootu mën a demee ci noonu day am ay mbir yuy feeñ ay jikko yoo xamante ne dañuy feeñee ci nit ki mu foog ne loolu mësutu woon a am ci moom maanaam ñu foog ne jikko yi vraiment lu bees la ci moom et lépp diw kii moo tax ma mel ni léegi wala euh, euh, euh, muy dawal ne man xaw moon ni nit ñi nii lañu doye waa quoi mooy da nekk ci télé bi ah di di klaxonné ku nekk mu kii la léeg-léeg mu saaga sax et cetera ak yooyu jàpp ne noonu moom gëjoon na saaga depuis bu nekkee xale bon wala mësta saaga mu nekk léegi voilà gars yi tax nañ may saaga quoi et cetera maanaam loolu fekk bu dëgg amul demewut noonu xam nga nan la mbir mi demee dëgg-dëgg mooy na noonu nga meloon mais virus boobu dafa doon dafa nekkoon ci sa biir di nelaw borom bi nag subhaanahu wa moo dimbali mu ko maanaam nga nekk ci situation boo tax virus boobu mën a développé wu maanaam et que feebar boobu nga war ko faj gaaw balaa mu lay rey euh, léegi nag virus yooyu noonu. muy feebar yooyu nga xam ne dañuy làkkatu ci xool doomu aadama dafa bëri dafa bëri yu bëri bëri lañ yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm yu bëri bëri lañ yoo xamante ne occasion bu ne borom subhaanahu wa ta'ala may na la ko pour que yenn yi di yeewu wala boog ngay détecter ne peut que virus bu mel nii mu ngi nelaw ci sama biir xëy na man maa ko euh, xëy na détecté wu ma ko mais peut-être que mi ngi nelaw sama biir naa gaaw. Euh, jël saafara bi tax mu dee balaa muy yeewu di ma di di ma alak yooyu ay occasion la borom subhanahu wa ta'ala daa iman occasion yooyu la lay may bu la defalee nga am nga loolu la la may bu la defalee nga ñàkk may na la occasion boobu nga gaaw fat fat yëpp bu la tegee bu boo nekk ci néegu sëy may na la occasion bi boo génnaatee néegu sëy may na la occasion bi célibataire ah, le temps ngay nekk célibataire may na la occasion boobu voilà situation yi nga nekk yépp mu ngi lay may occasion boobu bu ko defee nga daal nekk nit ku baax voilà mais su fekkente ne mbir mi demewut noonu rek ay ay ay musiba lay jur xoolal alal borom subhaanahu wa taala mi ngi wane ni alal bokk na ci ci alquran boo xoolee da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'aala day wane ci alquran ne alal bokk na ci yi gën a rëy yi wane jikkoy nit ñi et que ñu war cee jóg faj ko ñu war a jóg saafara xeeti feebar yooyu nga xamante ne ñaare day bëri lu muy dal mooy par exemple mbeewte maanaam nit ki beew jiggi euh, fas yéenee ni dootul jaamooti yàlla sax ci boppam léeg-léeg nit ñi dinañ yegg foofu ci mbeewte ñenn ñi dem bay duti ndax yàlla ci boppam am na ngir lan ngir tout simplement léegi dañoo am wala boog gis nañu ne léeg-léeg yéefiir bëri ci yéefiir yi ñoo xam ne dañoo am ba nga xamante ne léeg-léeg jamono ji ñi ne te lu bëri ci jamono yi day demee noonu yéefiir yi sax foofu ñuy ëpp alal jullit ñi borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne yéefiir yooyu nga xamante ne loolu moo tax ba ñuy deew loolu day day dal yéefiir voilà an kaana za maalin wa baniin iza tutla alayhi ayatuna qaala asatirul awwalin ne le fait que tout simplement léegi dafa nekk boroom alal ak i doom ba nga xamante ne suñu ci moom suñu aaya yi mu ne lii asatirul awwalin léegi ñu njëkk ñi la ñu seen histoire yi laa gone yi booy xale naa wéy raconte-moi une histoire histoire gis nga asatirul awwalin Euh, ñoom loolu la mooy mooy mooy nga raconté ko rek ay lépp loolu la bëgg a wax maanaam jubluwu ci ne mbir mi daa war a nekk dëgg ñoom yéef yi alquran ñoom noonu lañ ko jàppe moo tax dañoo jàpp ni la rek ci mythologie yi la bokk maanaam gars yi wala ay ay histoire yu ñu nekk la woon avant ça voilà loolu yëpp pour pour pour pour animer la galerie la xam nga et cetera ak bi amul benn réalité bu nekk ci ginnaaw parce que ñoom ñi ngi nii am alal voilà voilà comme fi mu ko wax tamit innal insaana la yatgha an ra'ahu istaghna waaye inna ila rabbika ruj'a naka doomu aadama mu yéeféer bi ni ak ki nga xam ne dafa yor ay jikko yooyu noonu maanaam jikko yéeféer moom jullit la ci la ganee àdduna et cetera mais jikko yéeféer dafa sax ci xolam kooku da gis la yatgha giñ lay beew ar ra'ahu staghnaa su gisee ni rek moom commencé naa woomal saa yu gisee ni commencé na woomal rek alalam mi ngi commencé bari rek dangay gis mu commencé yor jikkoy beew yi léeg sax dootul nangoo mu ñëw te nit ñi gi nag day nekk léeg-léeg ci diggante ma borom subhanahu wa ta'ala léeg mu doomu aadama yi mu commencé xeet nit ñi commencé am ay rëy commencé euh, iñaan aussi commencé soxor commencé bëgg ne lu baax moom rek ko war a am et cetera loolu yëpp li koy indi léegi léeg alal day détecté jikko boobu ci nit su ko nit ki yoree nag dafa war a faj feebar boobu su commencé yëg dara ci loolu ci boppam ne alal ji mi ngi koy soppi ci comme niñ koy waxee en réalité soppiwu déedéet ay microbe ay virus nekkoon ci biir xolam bi nelaw yooyu la yooyu la yee nga gaaw war ko faj te virus yooyu yëpp nag ak yi ñuy tudd insha allah taala yëpp borom subhaanahu wa ta'ala daf ko def eh, dafa dafa dafa xéewal la mu dox la alal ci àdduna gaaw nga teel koo gis parce que su demeewul noonu xam nga naa lay demee mooy feebar yooyu yëpp dañuy nelaw yow eh, sa situation bi nga ne confortable maanaam ni nga nekkee ci parce que danga am parce que amoo alal peut-être que ñàkkoo aussi amoo alal voilà Euh, mais ñàkk aussi voilà euh, léeg-léeg bi demee kon noo xamante ne da ngay confortable kon ci ni nga nekkee donc say julli di nga ko mu respecté sa jaamu yàlla yi Euh, doo soxor kenn doo iñaane kenn doo nay doo bon kenn et cetera voilà lu ñu wax nga ni sant yàlla alhamdulilah et cetera maanaam nga nekk ci situation bu confortable ndekete feebar yi ñu ci sa biir di di di di di di nelaw musiba gépp musiba mooy nit ki dem bay génn àdduna parce que foofu événement yu bëri day xewaloo mbir yu day tegtaloo day toftaloo léegi lan mooy xew mooy day jékki-jékki rek feebar yi yëpp développé wu en même temps ci saa si alal ko maanaam mu génn àdduna fekk feebar yooyu yëpp ñu ngi manifesté wu wala laataa muy génn àdduna sax mu jékki-jékki rek ñu naan diw ak ni mu meloon moom day caka ko dugg moom day nangam fekk yoo déedéet mbir mi demewut noonu feebar yi ñoom ñoo développé ba yàq ko. mën nay continuer sax di dund nii dans la vraie vie maanaam fii nii di dund maanaam fanam yi jeexagul waaye jikko yi di dégradé mu yàqu kon alal googu borom santalam mi ngi wax ne doomu aadama ñaare lii moo koy dal waaw waaw euh, léeg-léeg mu am comme ni borom subhaanahu wa ta'ala di wax bi mu naan wa minhum man yalzimuka fi sadaqaati fa idha utu minha rudu eh, fa iza eh, mu ne am na ci ñoom ñoo xamante ne dañu lay maanaam eh, dañu lay ŋàññ yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo xamante ne suñu leen joxee rek yonent bi sallallahu buy séddale maanaam sarax yi buy séddale azaka yi buy séddale maanaam li nga xamante ne moom moo ñëw trésor public bu gis ne am na ay allocation yoo xamante ne moom la ñu war a jox ñii ak ñii maanaam ku nekk am war a am cërëm selon euh, li mu représenté waaye aussi selon dooleem fi mu toll am ci ñoom ñoo xamante ne muy naafeq yi gis nga muy wane jikkoy naafeq yi mu ne ñooñu suñ ñëwee euh, nga gis Euh, suñ leen ci joxee rek ñu daal di jël mais suñu leen xañee maanaam suñu leen joxul rek fa isahum yasqatun ñu daal di commencer mer maanaam kon ñoom ba ci yeneen bi sa alayhi wasallam sax attan nañ koo mere kontaan parce que tout simplement mbir mi balance bi nekkatul ne mbir mi yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam mais mbir mi dañ koo aj ci lan ci jox nañ leen wala ñàkk loo dañ jël xaaru ñooñu doon dund ak yeneen bi sallallahu alayhi te ñu meloon noonu. naa naafeq yooyu sorewul ak xaalu ñi nga xamante ne tey bu ñu naree def dara ñu ne leen dafa xaram lii moom dafa xaram te ñu am dalil bu leer ci ne effectivement yeneen bi sallallahu dafa tere lu mel nii ci jëfandikoo alal walla ci njaay jënd dafa am lii dafa ci xaram nga gis ñu mer ñu mer ndax lan ndax ne wéy euh, lu tax ñuy tere lii lu tax mu xaraam man fi mu toll heure bi waroon naa am nangam ak nangam heure bi waroon na mu fekk ma na maanaam wala boog tout simplement ñu ne seen yoon nekku ci voilà yéen yéenay xool yu yooyu ñun suñu yoon nekku nekk ci lu neex loolu xaal boobu kooku na xool boppam est-ce que su fekkee woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi bi joxe ak a xañ est-ce que moom du bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi koy mere bu fekkente ne daf leen a xañ yàlla ñu yàlla sàmm waaw euh, am na ci façon wu jikko yooyu nga xamante ne ñooy feeñ tamit maanaam kon da gis ñoo xamante ne euh, seen yoon nekkul ci ndax yàlla daganal la wala xaraamal la wala boog buñ ko yéegee dinañu exécuté wu mais dañu mel alors que waru ñoo def loolu dañoo waroon a kontaan parce que yàlla xamal na leen ñoom xam nañ ndekete que ni lii dafa daa dafa xaraam ba heureusement que dugg ñu ci loo xamante ne dagalul ñu sant yàlla julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci borom subhaanahu wa taala kontaanaat wan ko ne ko dëgg dëgg yaay suñu borom ñun sa ay jaam loolu mooy ni yelloo euh, am na ci ñoo xamante ne euh, seen alal gi buñ ko yoree euh, dañuy xool dinañ ko dugal gaa foo xamante ne dana baax ci biti nii maanaam lu dagal lay doon loolu tam beneen feebar la buy dal ñenn ñi ci alal mooy dinañ ko dugal fu baax mais sauf ko ñoom lool dañ ko jàppee comme placement maanaam comme investissement moom ne dañ ko fiy dugal pour le moment et que dana jot eh, mbir mi wër bañ ko waat ñëwaat ci ñun voilà te loolu nag ci ay formes yu bari la amee comme ni ko Alxuraan waxe wa min al arabi maa man yunfiqu maa wa maa yunfiqu mahraman wa yatarabbasu bikum ad-dawaa'ir alayhim daa'iratu as-saw am na ci kaw kaw mooy ñu dëkk ca kaw mais alquran fu koy wax comme le même ibn euh, Abu Hayyan al-Andalusi wax rahimahullah mooy ñi nga xamante ne yittewoo seen diine tegtalewul rek ne dañoo dëkk ci kaw bi déedéet mais li muy tekki mooy ñi nga xamante ne jànguñu seen diine jéemuñu koo xam yittewuleen ñooñu la alquran di tuddee kaw kaw mu ne ñooñu euh, am na ci ñoom maanaam bu ñëpp tamit am na ci ñoom ñoo xamante ne lépp li ñuy dépenser maanaam bu ñu nee yeneen bi sallallahu soxla na wala l'islam soxla na ah bëggoon nañ nangam ngir daara bëggoon nañ nangam ngir diine ji bëggoon nañ nangam ngir alquran avancé sunna euh, et cetera euh, ñoom. dañuy nekk ci situation boo xam ne bu dee réewu yéefir yi la moom amul problème ñoom duñ dépenser parce que en général réewu yéefir naa fekk du fa am la fay am mooy ku gëm ak ku gëmul jeex na mais du am naa fekk ñaare mais réew yi nga xamante ne jullit ñi ñoo fa majoritaire et que euh, mbir yëpp c'est-à-dire que dañ faa am gëdd aussi bien politiquement que socialement maanaam kilifa yi diine yi dañ faa am gëdd léeg-léeg foofu la mbir yu bari di demee noonu wala bo ngeen nekk ci benn groupe boo xamante ne. Euh, groupe bi bon bu ma dépensé wul dañ may gisee comme ku wala voilà et puis voilà du rafet quoi il faut ma joxe ok borom subhaanahu wa ta'aala am na ci ñoom ñoo xam ne nag ñoom bu ñu joxe ñoom dañ koo jàppee comme pertement maanaam dañ koo jàppee comme ne dañoo ñàkk investissement la bu ñuy jiital mais dañuy xaara nag que musiba dal leen que musiba dal leen loolu am na. mais noonu la amee tamit wa min al arabi man man yattaxidu ma yunfiqu qurbatin inda allahi wa salawati rasuli ala innaha qurbatun lahum am na ci waa kaw ga mooy ñi nga xamante ne xëy na seenum njàng soriwul et cetera te xëy na yittewoowuñ torop ci wàllu xam-xam mais ñoom am nañu yéene bu rafet ci seen alal dañ koy jël dugal ko baax dañ koy jaamoo yàlla voilà moo tax yenent bi sallallahu moo tax ñooñu dañuy bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam leen ay ñaan parce que loolu da leen di jegeñal yàlla maanaam dañu bëgg tamit di jokkoo ak yenent bi sallallahu tey mu jël sama alal ne dinaa ko def ci lii ngir diine ji ngir projet bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu avancé ci àdduna kon sama alal ji dinaa ko ci def dama ko dimbali ci waa daara ci jël dimbali ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci diine dama ci jël dugal ko ci projet boo xamante ne dana tax ba diine am doole et cetera euh, kon loolu tamit am na maanaam ni mu amee fële ñi nga xamante ne noonu lañ mel dale mais kon euh, feebar boobu tamit kon day am li ñu jublu mooy ne am na ñoo xamante ne seen alal feebar boobu la leen la leen yóbbu am ñoo xam ne seen alal feebar bi mu leen jox maanaam bi mu en bi mu détecté ci ñoom pas bi mu leen jox ne bi mu détecté bi mu feeñal ci ñoom euh, mooy nee nañ amatuñu sax jotu lépp luy tax diine ji di avancer projet bi nga xamante ne moom la borom subhanahu wa boole nit ñëpp te moom mooy ñu fexe ba jaamu yàlla sax ci kaw foofu voilà wa yakuna diinu kulluhu lillah mooy ne diine dundin bi yëpp nekk nekk fi yàlla lii tax loolu di taxaw ñoom dañu ne amatuñu temps parce que seen alal moo leen soxlaal voilà voilà comme ni ko sa yaqulul muxallafuuna min al a'raabi shaghalatna amwaaluna wa ahluna fastaghfir lana borom bi ne yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim man lam yom fa qul fa man yamliku lakum min allahi darran in arada bikum shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kaana allahu ma ta'maluna basira ñi nga xamante ne yow yeneen bi sallallahu saa yoo wootee ñoom dañu ne ñoom amuñu temps maanaam ñëwuñu amuñu temps ñoom li ñuy wax mooy shaghalatna anwana li ñu soxlaal li ñu soxlaal maanaam mooy soxla dañoo am ay soxla yu bari xam nga rek yitte yi te loolu lan la mu ne am waalu naa sunu alal yi wa ahlu naa ak njaboot yi ñu yëpp te problème la nee moo tax mënatuñu bokk ci lii tax xam nga diine ji avancé wuy xam nga loolu boo ko nekkee da ngay am temps wala boo xam nga gars yi ñoom boo xam nga amuñu soxla yu ñu yitte jàpp nañ ne ñi nga xamante ne ñoo ci yëngatu ñoom dañoo am temps rek fekk amuñu leneen lu def seen àdduna ko ba pare ak bëgguñu dara loolu rek moo tax quoi et que ñun xam nga yitt yi quoi soxla yi dëkk bi ni mel et cetera saxalat naa am waalu naaw wu ahluna suñu alal yi ñuy toppatoo moo tax suñu njaboot xam nga rek liggéey yi. nga ne liggéey bi da leen di yóbbee sax ba dañ julli jumaa doon ko def loola na wax ñu ne la liggéey bi moom ma tënk yaa subhaanallah yal nañu yàlla sàmm waaw yal nañu yàlla sàmm dañuy wax bi moom ma tënk yal nañu yàlla sàmm voilà mun xam nga julli yi xam nga temps man moom boo gis naa jumaa da ngay ku koy wax jàpp ne ngi wax dara mi ngi wax lu am solo oui non xam nga instant bi dañ nekk vacance moo tax mën a ñëw jumaa oui parce que Hmm? xam nga rek liggéey moo lay dënk xam nga fee wax nga dëkk bi jàpp ne yaa ngi wax lu am solo wallahi alazim boo xamoon musiba bi la dal kon doo ko waxee avec une telle légèreté doo ko waxee ni woyof ci ni mu woyofee noonu ci sa làmmiñ doo ko waxee noonu wallahi alazim musiba boobu boo xamoon jamais voilà léeg-léeg nga gis ku ne tamit euh, oui bon xam nga maanaam euh, sama ju ju xam nga bon man xam nga rek. voilà le temps que ngay wàcc xam nga yegg sa kër après nga fay say julli maanaam terme après nga fay say julli moo lay tegtale ne moom julli bi nekk mus ko nekk priorité après ma fay samay julli boo xamoon gravité bi nekk ci loolu wallahi lazim boo ko jël avec une telle légèreté di ko waxee noonu jàpp ne garawul quoi boo xamoon musiba ko voilà comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam sidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu am ñu ci Muwatta man man wutira man man man man man man faatahu salatul asr fa ka annama wutira min ahlihi wa maalihi képp koo xamante ne julli daf laa rëcc surtout julli tàkkusaan d'ailleurs sax ci yeneen rawaat rek la wax julli benn waxtu julli rëcc la benn benn waxtu benn mu gën a garaaw que nga ñëwoon gis nga baatu wutira an ahli ah, ci wamaali ci baax boobu yent bi jëfandikoo salaa xam li muy tekki mooy mooy dama ñëw mooy tay imagineel nga yor alal du bari ak sa waa nga yor trésor maanaam ci sa ci suufu kër gi nga gasoon fa benn cave nga def fa trésor yëpp sa njaboot bi nga am yëpp sa soxna yi say doom ñëpp nekk ci biir kër gi ñi nga fonk ñëpp nekkoon ci biir kër gi ngeen leen maa ngi dem te ñëwaat bi nga dellu see place bi kër gi nekkoon nga gis lépp lakk gisatoo fa dara sa alal ji nga wër wër wër gisoo mu leer na lii du lakk gi rek moo ko lii dafa am fu ñu ko fi jële sa njaboot nag gisatoo leen amatoo trace ci ñoom kooku noonu li ko dal te xamul fan la koy jooyee fan la koy jàmbatee nan la war a tàmbalee enquête bi sax pour mën a am trace ci affaire bi benn waxtu julli rëcc la moo gën a garaaw loolu benn waxtu kon di waxee mbir mi avec légèreté ci anam bu woyof oui xam nga après bon foo faut ma fayaguma samay julli jàpp ne yaa ngi wax lu am solo parce que que ni jàpp nga ne julli fonk ko yow noonu déedéet te loolu dara yóbbeewu la ko ñaare loolu alal maanaam wut alal saxalat naa am wàllu naa wa ahlu naa ba pare naan fastaghfir la naa sàkkul ñu jéggal yàlla way dégg nga loolu wax yeneen bi de salaa salaam suñu alal gee ñu préoccupé ak njaboot bi xam nga amatuñ temps mais yow den ñaan yàlla jéggal ñu rek yow yow dee ñu rek. loolu moom moo dal gars yi loolu moom mooy musiba gépp ci jullit amul lu ko gën a garaaw amul lu ko gën a dangereux amul lu ko gën a rëy amul lu ko gën a ñàng am na ci borom bi ne subhanahu wa ta'ala li ñuy wax seen làmmiñ gëmuñu ko sax yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim li ñuy wax seen làmmiñ yëggul ci seen xol nekkul seen xol bu fekkonte ne dangay wax ne yàlla nga bëgg mu jéggal la xam nga bu baax ni ngay def na nga jël yàlla teg ko ci sa kanam alal gi bañ laa jiital soxla yu bañ laa jiital et cetera mooy rijaalu laa tulhiihim tijaaratun wa laa bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaat ay góor yàlla dëgg mooy ñooñu nga xamante ne ñoom euh, njaay mi njënd mi et cetera maanaam alal ngir war a am liggéey yi du leen occupé préoccupé wu mukk ba duñu jël yàlla maanaam di tudd yàlla saasu ak di taxawal julli ak di joxe asaka parce que joxe asaka bi tamit loolu li tax mu tudd ko foofu ci buntu ne njaal mi jënd mi liggéey bi ak yeneen ak yeneen mooy am na ñoo xamante ne na nañoo joxe azaka mais jàpp nañ ne azaka ji bis bu ñu ko génnee am na projet yoo xam ne dootu gaaw avancé ci ñoom moo tax duñ ko joxe ah non est-ce que mën naa da ci gis sax ñoo xam ne dañuy préférer dañuy ne euh, est-ce que possible na maanaam ñuy génn azaka bi par ku ndànk quoi maanaam comme mois bi ma joxe lii beneen mois bi ma joxe lii beneen mois bi ma joxe lii léeg-léeg nga dégg ku la ko alors que borom subhaanahu wa la. def ko te yow nga denc loo xamante ne war nga ko mën a génn ngay nekk fii naan ay est-ce que mën naa ko ah, kii quoi échelonné quoi yal nañu yàlla sàmm te li nga comprendre mooy boobu mu mu ko asak mu mu ko war a jox ba nga xam ne naan nu la neex nga koy génnee déedéet te lu mu des ci sa biir alal mu nekk tooke ci sa biir alal lu mu ci gën di des rek muy gën di nekk tooke voilà moo tax euh, bi muy wax ci buntu boobu donte lu bis bis bi ñuy déqi walla góob du bis boobu sax lañu war a génnee azaka gi mais alquran bi ñu koy tudd noonu la ko tuddee wa aatu haqqahu yawma hasadihi joxe leen àqam muy azaka gi ci war a génn bis bi ngeen di góob bis bi ngeen di war a déqi Euh, kon am na ñoo xamante ne as voilà fasuñoo yéenee def dara parce que bu ñu xoolee alal gi gis ne bu ci bu ci 1000 francs génnee wala 10 000 wala mille euros bu ci génnee wala cinq euros sax ci génnee alal gi day wàññeeku eh non kon naa xaaraat parce que projet bi sinon nangam nangam voilà mais jël ci alal bi dugal ko ci fu fu baax fu tax mbir di jëm kanam déedéet. après ku ne toog di deedeelu way xam nga dëkk bi dafa metti xam nga voilà situation yi xam nga crise bi et cetera alors que crise bi musulaa laal au contraire bi crise bi amee sax sa liggéey dafa yokk mais di ko jàmbate def ko prétexte pour lépp loo xamante ne war na tax diine ji jëm kanam sawaru ci yàlla nañu yàlla sàmm am na nag ñoo xamante ne tamit non seulement loolu daf leen a dal mais dafa am leneen luñ ci def euh, mooy ñi boroom subhaanahu wa ta'aala naan alladhiina yalmizuuna al-mutawwi'iina mina al-mu'miniina fi sadaqaati walladhiina laa yajiduuna maa euh, euh, walladhiina laa yajiduuna illaa juhdahum sax fa fa yasxaruuna minhum saxira Allahu minhum wa lahum 'adhaabun aliim Euh, fekk mu tàmbalee ci naan wa minhum man ahada allaha la in aataana min fadlihi la nasaddaqanna wala nakunanna min as-salihin fa lamma aataahum min fadlihi baxilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima axlafu allaha ma wa'aduhu wa ma kanu yaktubun alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha 'allamul ghuyub mu doog wax alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina muy aaya bi tàmbalee minal mu'minina fi sadaqaat walladina la yajiduna illa juhdahum fa na minhum saxira allahu minhum wa lahum adabun alim sadaqallahu alazim dafa am ci ñoom mooy naafiq mooy feebar bi léeg-léeg bi dugg nit ci buntu alal daf ci am benn xeet boo xam ne day dal nit ki mooy nag mu ne borom subhanahu ne ñooñu dañuy kóllëranteeg yàlla minhum man aahada Allah la in aataana min fadlihi ay bu ñu yàlla joxoon ci ngëneelam te mooy alal wax nañ ne ne alal borom soxna daf ko tuddee bu ñu borom bi joxoon ci alalam gi muy ngëneel bu rëy la nas saddaqanna giñ naa ni kon danañu saraxe wala nakunanna mina saalihiin te giñ naa ni kon dinañu bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu sell ñu baax kon non kon dinañ financer ci lu baax dinaa tabax ay jàkka. dinaa dimbali samay mbokk jullit bu ma gis mu ñàkk dinaa ko ci jàppale dina dimbali e, daara yi gis nga gars yi gouvernement yi sonal gi ñuy sonal nit daara yi non boobu moom bu ma amee incha allah dana jeex ne serait-ce que sama koñ et cetera maanaam pro promesse bu ne digg gu maanaam ñu xalaat ko ci seenum xel rek daal koy dig borom subhaanahu wa ne bu leen borom subhaanahu wa ta'aala joxe alal dinañ ci lu baax. fanasaddaqanna wa lanakunanna mina as-saalihiin waaye fa lammaa aataahum min fadlihi ba leen borom subhaanahu wa ta'aala léegi nag alalam la ngëneelam bi muy alal bi baxilu bi ñu daal di nay nag wa tawallaw wa hum mu'riduun ñu daal di dummóoyu yàlla carrément julli sax nangootuñ ko def ci waxtu yi bu ñu waxee ñu ne woy alal gi xam nga woy maintenant je travaille euh, euh, oui 17 euh, nekk ci ci délire yooyu alal gi jiital leen wooy xam nga avec ces entreprises euh, voilà je suis en train de beaucoup de projets euh, nekk ci délire yooyu quoi ba tax maanaam julli sax nga non kii woo et puis xam nga vous euh, on n'a plus le temps ah ces c'est un peu compliqué avec tous ces programmes là par rapport au, voilà par rapport au travail euh, au projet euh, et cetera maanaam nekk ci délire yooyu voilà nekk ci délire yooyu yaa nañu yàlla sàmm borom bi subhaanahu wa ta'aala ne ba mu leen ko defee ñu daal di daal di wutu yàlla na maanaam mel ni mësutunoo maanaam fàtte carrément amnésie maanaam fàtte carrément ne ñoom ñoo jàppoon ne bis amee alal lii la ñuy def seen alal. yow koy ñaanal ma rek waaye bu affaire yi sàttee sàtt yàlla borom bi ne xanaa xamuñu ne yàlla xam na li ci seen biir ak li ñuy wax ci biti te borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy xamaa koonu li nga xam ne mooy kumpa bu dul dara du dara kumpa moom xam na ko xam ko mat sëkk mu ne même nit ñooñu ngay gis déglu bu baax lu wax mis allazina yalmizuuna euh, euh, mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqaat mooy ñi nga xamante ne asaka su suñu waree joxe asaka wala boog ñu war a joxe ay sarax ñuy saraxe wala ñuy jël ay alal di dimbali wala di ko dugal dans l'humanitaire wala yooyu ñoom ñoo leen di jam waaye mu leen dimbali ñëpp waaye gis nga ñii dañoo dañoo dañoo dañoo waane dañoo waane waaye bàyyi ko doo am dara parce que loo am mu dugg ci nit ñi ba xalaat da nga sob ñoom ñoo leen di ñoo leen di commencer di jam di ŋàññi ci loolu alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi a walladhina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum ñi nga xam ne nag amuñu lu dul seen doole bu ndaw gi ñu am góorgóorlu coono gi moo tax mu tuddee ko juhdahum coono bu mag a mag a mag la ñuy am ngir mën a di ngir ngir ngir génne alal def ko ci dara maanaam fi mu toll bu ñu bëggee génne 5 euros day metti ci ñoom. cinq cent francs tey bu ñu ko bëggoon génne def ko day metti ci ñoom mais dinañ fexe ba génne ko mais nag cinq cent francs yooyu suñ ko defee coonool coono ci fekk léegi ñoom fa yes xaroona ñu leen di kókkali xam ñu leen di <laughs> ko graw quoi non vraiment mënoon nga ko téye nag daal yàlla daal do do vraiment woon di quoi yàlla yàlla bu voilà doyul bi dara lii moom wunu ko téye quoi euh, boo demee bay joxe ko quoi da ngay joxe loo xam te ne vraiment loolu lu am solo la quoi mais ñëw fii di di joxe di vraiment yenn yi yenn yi vraiment ñàkk fayda la quoi ñàkk jom vraiment yenn yi yàpp yàlla la quoi voilà fa yasxaruuna minhum ñu leen di kokkale saxira allahu minhum yàlla ne ñoom yàlla kokkale na leen wala mu azabun alim te dinañ ñeen ne mbugal bu métti borom subhanahu wa ta'ala daal ci teg ne istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan la yaghfir allahu lahum gis nga ñooñu yow yenente bi laa wax sallallahu alayhi wasallam boo leen jéggaloo woon nga ngi jéggalu leen wala nga bañ leen a jéggalul moo yem képp ci ñoom parce que soo leen jéggaloo woon soixante fois yàlla du leen jéggal yenent bi la wax de waxul man waxul yow waxul keneen ak keneen waxul ñun ñeneen ñi ci des ñëpp déedéet yenent bi la ne salaasam su ñaamee jéggal ñooñu yàlla du jéggal ñooñu loolu mooy gravité wu nag li ñu li ñu li ñu nekk moo tax alal autour de maa mbir mi bi muy wër-wër loolu mat na bàyyi xel xeetu feebar yu bare bare bare jukku ci loolu kon ñu yam foofu incha allah ba jotaay bii di ñëw ñu yeggale ko eh, ci feebar yi nga xamante ne léeg leen day nekk ci alal mais tamit ak eh, nit ci feebar yooyu su nekkee ci moom mu dindi ko maanaam mu fexe ba dindi ko te dindi googu noonu moo tax Euh, xam-xam bi tax ñuy mën a dindi loolu nag mooy tasawuf maanaam lool moom maanaam ngay gis importance bi tax alal am am solo fii mooy ne day détecter ay jikko yu ñaaw day tax euh, borom subhanahu wa dimbali nit ki maanaam ba mu gis maanaam borom subhanahu wa ta'ala day gis ay ayibam ngir mu mën koo faj teel ci jóg voilà moo tax imam Shazili radiyallahu anhu wala abul hasan al euh, abul abbas al mursi radiyallahu anhu doon wax naan man lam yataghalghal fi ilmina hadha maata fi shu'batin min shu'abil nifaq képp koo xamante ne duggul ci suñu xam-xam bi mooy tasawuf képp koo xamante ne soobu ji dina dee ci benn branche bu rëy ci branche u nafeq te te te lii nii mandarga ci lu borom sonal di ko wane nii maanaam di waxuñu ko nii rek par rapport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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا